kon loolu mooy laaj bi fa yaqulu ba'du an-nas li ba'd ñeneen ñi wax ñeneen ñi ne ah comme que lii de ñu xool ku dem tëñul ñu borom bi ah, ki gën a ku ñu gis de mooy abukum adam fa yatuna ah ñun de ñoo gis mooy seen baay adam suñu baay seen baay aadama di suñu baay ñun yëpp te saa si gaa yi xaar ah loolu solution la au minimum on va waaw fa yatuunahu ci saase ñu dikkal ko waaw fa yaquluuna ñu ne ko yaa aadamu woowe ko turam yaa aadamu e yow suñu baay aadam alayhi salatu alayka alsalatu wassalam allah <laughs> waaw ne ko nag anta abul bashar xalaqaka allahu bi yadihi yow de yaay boroom mbindeef yi non yaay kii yaay baayu mbindeef yi <laughs> afwan <laughs> waaw yow yaay li nga xamante ne baayu mbindeef yi ñépp ci yow lañ soqee ko waaw xalaqaka moo la bind bi yadihi ci loxom la borom bi waxoon ne Iblis su tax ngay bañ di si jóotal koo xam ne loo maa ko bind bi yaday astakbarta am kunta minal alin loolu lañ koy fàttal muy teraanga gu rëy waaw ba mu ko bindee ne gaa yi wax malaaka yi suyootal leen mbindeef mi ñoo bind Iblis ne man moom dara fii ah. waaye yow ay kat man moom newuma ci yooyo non borom bi nag di ko laaj <laughs> ne ko yaa Iblisu <laughs> waaye yaa Iblisu yow Iblis ah. ca suuratu Saad maa mana'aka an tasjuda limaa xalaqtu bi yadayya lan moo la tere nga sujootal comme li nga xam ne noonu laa ko digalee ñépp li nga xam ne maa ko bind sama ñaari yoxo loolu lañ koy fàttali muy teraanga goo xam ne bu rëy a rëy la ji borom bi def ci maam Adama ak ni sopp gi mu ko sopp ne maa ko defar bi yadayya ak sama ñaari yoxo ñu fàttali ko lool na ko borom bee la bind. bi yada yi ci ñaar yoxom bi yada yi ci loxom ba pare wa nafaxa fiika min ruuxi borom bi ëf ci yow adam alayhi salatu wassalam alayka salatu wassalam ruuxam waaw waaw mooy la mu waxoon malaaka yi ne euh, bu dee ne euh, bu ma bindee ki nga xamante ne mooy mbindeef moomee waaw daal di ci ëpp sama ruux na ko sujootal nangeen ngeen rot fa xarru lahu saajidiin <coughs> na ngeen rot daal koy sujootal waaw aywa loolu la <laughs> léegi euh, loolu nag lañ koy fàttali quoi faqa'u faqa'u fii faqa'u lahu sajidin voilà mooy mooy boobu bokkul ak faqaru fa faqa'u lahu sajidin mooy bi mu naan fa idha sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuhi faqa'u lahu sajidin fasajada al-malaa'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis abaa an yakuna ma'a as-sajidin ca suuratul hijr borom bi bi mu naan malaaka yi fàttalakul bi borom bi naan malaaka yi inni xaaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ne damay bind mbindeef moo xam ne ci ban boo xam ne bu wow la jegeeg ñuul nga xam ne boo koy laal di ko boxam day am day am day am dul day am da ngay dégg muy ni muy yëngu ni muy ni muy yëngoo bu ma ko matalee ba ëpp ci sama ruux na ngeen rot yéen ñëpp saa su jootal ko Iblis bañ loolu la ko nit ñi di fàttali waaw ndax boo demee di ut intercession baax na fa ngay dem nga xam ci moom dara ndax loolu dina gën a yombal mbir yi waaw daal di waaye bu dee xamoo ci moom dërë ndax jàngoo woon xamoo woon loolu day compliqué ñu ne wa nafa fiika min ruhihi wa amara mala al malaika fa sajadu lak ba pare mu digal malaaka yi comme niñ ko gis ci aaya yi fa qa'u lahu sajidin mu digal malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam fa sajadu lak ñu sujootal la wa askanakal janna ba pare borom bi daal di moo la dëkkale yow aj yow Adam ajjana Abdullah ñu ngi koy fàttali fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al jannati fatashqa inna laka allaa tajuu'a fiihaa walaa ta'raa wa annaka laa tazma'u fiihaa walaa tadhaa voilà ñu ngi koy fàttali le fait que borom bi dëkkale ko àjjana waaw moo tax ba Iblis bañee ci histoire bi ñu jógee sànq ñu wax Seydina Adam ne ko. yaa aadamu gis nga inna hada aduwwun lak gis nga iblis mii sab noon la bu leer bu déclaré wali zawjika ak sa soxna si di Hawwa fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa bo nga la way maa ngi lay artu di la dànkaafu man sa borom na nga fexe yéen ñaar yaa sa soxna ba bu mu leen tarxiis loo ba génn leen ajjana bu boobaa yaay sonn de waaw du nga toroxa ah, jamais yonent dina torox wax fa tashqa waxul nga toroxa ah, non mooy ah <laughs> coono moo lay dab ajjana amul moo tax mu ga ne ma la garantil boo fi jógee dootoo ko am loolu la koy junju inna laka alla tajua fiha wala taara am nga ci ajjana doo xiif loo soxla ci lekk am na te doo sonn du yaa koy fàggu mooy lépp loo soxla ci sol mu ngi fi doo ko fàggu te day ñëw ni nga ko bëggi waaw doo mar yooyu yëpp te doo doxu àll doo nangam yooyu yëpp la ci yooyu nag la koy waxalal ne bés bu la àddina bu la ah iblis fexe nga génn yooyu yëpp nag yaa koy resalati sa bopp waaye soxna si nga yor yaa koy resal askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum voilà <laughs> dëkk leen ñoom soxna fi nga xam ne moom ngeen dëkk selon vos moyens te yooyu yéen a koy ut moo tax yéen la ñeel kiswatuhunna ah ak itma'amuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf waaw loolu nag fii ci àjjana yomb na amul soxla woo ko boo fi génnee boo fexee ba mu génn la fi fa ah yaay coono de coono bi yaa koy yenu de <laughs> voilà loolu lañ koy fàttali nii waaw ñu ne waskanakal janna mu dëkkale la ajjanaam waaw kon lii lépp adam suñu baay alayka salaatu wassalaam ala tashfa'u lana ila rabbik waa ndax doo dem ci sa borom nga ñaanal ñu bopp intercession ñaanal ñu sa boroom mu daal di ñuy tinu bopp ah daal di ñuy dimbali ci xat-xat yi ñu nekk génn ñu ci ala tara ma nahnu fii xanaa yëgoo waaw xanaa gisuloo te xanaa yëgoo coono yi nga xam ne moom la sa sët yi ñun sa doom yi ñu nekk nag Adama alayhi wassalaam ala ah, tara ndax gisuloo te yóboo maa ndax nu fii li ñu nekk ci ay xat-xat ay coono ay mettit wa ma balaghana ak li ñu jote ci ay tar-tar ay weñ so fa qaala sayna Adam daal di leen topp waaw moo tax shafaa daa baax man yashfa shafaatan hasana gis nañ ko fee paas <laughs> mooy dem ngir ñaan nit boo xam ne jàpp nga ne lii de man na ci dara te du lu xaraam lu baax la wala lu dagan la mu kii wala ko ñoom la lañ def moo na mooy xadiisu shafaa al mooy xadiisu shafaa bu mag bi <laughs> ah loolu mooy suñu dund gii it noonu la dafa war a am ñoo xam ne nit ñi dañoo war a am yaakaar ci ñoom quoi mooy bu problème amee ñu mën a tourner ci ñoom waaw mais kilifa yoo xam ne moom dañu ne fëng nii rek waaw s'il s'agit de euh, doxal leen seeni ak bayal leen seeni tool ak defar seeni affaire boobu ils sont présents mais boo amee problème mu absenté kooku matul li mu doon <laughs> waaw <laughs> buñ la tëjee ndungu siin ci loo xam ne dañ laa tooñ muy accueillir sax kala tooñ tëj la ca daanaka du wax ci sa problème loolu problème la waaye bu kenn ne ñoom waxuñu ci parce que dégguñu ci médias ñu wax ci parce que est que kilifa daa soxla buy wax ak kilifa woo média yi ñu taxaw déedéet fàttalikul hadith Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu mañ naan ko yow kilifa gi xanaa doo wax ak moom Seydina Usmaan lañ doon mu ne yéen yaakaar ngeen ne bu may wax ak moom damay ñëw ci yéen di leen ko di leen ko wax quoi <laughs> li gaa yi def waaw génn au wax ak président ci loo xam ne yow secret la nga génn woo dem ci média yi direct nañ la nañ la nañ la nañ la jël en direct. waaw nga dem fa tas secret boo xam ne waroo ko woon a wax naan wax naa ko nangam ak nangam waaw non ça fait pas comme ça waaw kon loolu daa am solo ñoo xam dañuy am ci ñoom espoir léeg-léeg yàlla mooy loolu lañ moom lañ am ci moom mooy suñu lépp waaye borom moo def ñoo xam ne ay jaar-jaar yoo xam ne mën nañ fa jaar ngir am li ñu bëgg lool diine terewu ko waaw <coughs> léegi Seydina Adam nag daal di tontu. alayhi salaatu wassalaam mu ne leen fa qaala mu ne inna rabbi saa borom mi ma defal teraanga yi ngeen wax yépp muy dëgg yar ma defar ma dind ma ci yoxoom dëkkal ma ajjanaan defal ma lépp wol ci moom ruuxu boppam wol ko ci man borom boobu gadibal yawma dafa mer tey gadaban mer boo xam ne lam yaghdab qablahu misla bés mooy masula mer mer gu tool noonu masula am masula am wala yaghdab ba'dahu misla ñoom xam nañu seen borom waaye bu bés bi weesoo dootul merati mer gu mel ni jeex na wa innahu te borom ba nahaani an ash-shajara ah moom daf ma tere woon garab ga de waaw waaw garab da ngeen xam daf ma koo tere woon ngir ma lekk ngir ma lekk ji waaye nag a ah, comme ni ngeen ko xame rek man nag dama cee lekk waaw nahani an ash-shajara fa asayt ma daldi eh, mooy mooy lam ma ne woon bul def laa def waaw waaw te waxoon nañ wa garab ga wala taqraba hadhihi shajara comme ni ngeen ko xame wala taqraba hadhihi shajara wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma وكلا منهما رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو walakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ilaa hiin voilà lépp alquran xamal nañu ko léegi loolu la leen Seydina Adama di wax ne ah borom boobu de qad nahaa wa innahu nahaani ani shajara daf maa tere woon garab ga borom bi nee nañu suuratul baqara aaya 35 wa qulna ya adam waaw bañ nee sujootal leen iblis bañ wastakbara wa kaana minal kaafiriin mu rëy rëy lu bokk ci ñiy suul def weddi yàlla waqul naa ñu ne nag ya aadamu yow aadam nag maa ngi lay dànkaafu man sa borom di la mettre en garde uskun dëkkal fii anta wa zawjukal janna waaye wakulaa minha rawada lekk leen ci lekk gu yaatu amu leen dara lu leen di interdire haythu shi'tuma fu leen neex rek waaye benn kese laa leen tere wala taqraba hadhihi shajara kanta garab gii identifier leen ko bu leer bii moom bu leen ko laal bu ngeen ko laalee di ngeen bokk ci ñi nga xamante ne ah dina doy waar de fa azallahuma shaytaan shaytaan daal di ñëw tarxiis looleen anha fa axrajahuma mu génn leen mimma kaana fiihi hi ci xéewal yi nga xam ne moom lañ nekke woon moom la leen seydina adam alayhi salaam di fàttali Eh. <laughs> loolu nag dama koo tere woon ma def ko nafsi nafsi nafsi kon man de saa bopp saa bopp saa bopp laa tal mooy daal loolu mooy li nga xam ne loolu ma borom bi noonu bul def ma def waaw bon loolu taxaw ci taxu ñoo jóg waaw mooy yonent ñépp xam nañ ne du mooy du yàlla du ne ko bul def lii mu ñëw siyamaa def ko waaw moo tax euh, Iblis moo tax mu ne fa azallahuma shaytaan shaytaan moo jaar ñoom feneen waaw fa waswasa lahuma shaytaan li yubdiya lahuma maa wuriya anhuma min saw'atihima wa qaala foofu la mais taxuñu ci ma nahaakuma rabbukuma an haadhihi shajara illa an takuuna malakayni aw takuuna min al-xaalidiin waaye surtout wa qaasamahuma inni lakuma la min an-naasihiin fa dallaahuma bi ghuruur waaw ca suuratul Araf loolu taxu ñoo jóg kon mooy loolu bon loolu taxul ñu bu taxuñu cee taxaw noonu en tout cas mu ne kon loolu tax na man dem ci saa boroom moom loolu du pour man te tamit euh, euh, loolu daal tax na man manumaa dem ci yàlla tey ànd ak mer gi mu mer tey nga xam ne ma su koo mer sa du ko mer ginnaaw kon nafsi man de saa bopp laa tal nafsi sama bopp nafsi mu ne leen isabu ila ghayri dem leen ci keneen kurut man idhabu ila nuux waaw mu ne leen dem leen ci seydina wa mawlaana nuux alayhi salaatu wa allah dem leen ci nuux loolu yi baax na ci mooy bu ñëwee yaakaare la leen na fekkuñu fa lañu bëggoon ci yow nga xam ne keneen mën na ko nga tegtal leen kookee nga bañ leen a bàyyi ne leen bon jàppandiwul kiiwul nangamul wala boog manuma ko lool moom xaw ko nangam mais am nga ku ko xam masala boobu nee ko dem leen ci diw comme lim naa baas waxoon te keroog xam na waaw voilà ne demal ci est-ce que du ma la tegtal ki gën a xam witru yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko kan ci kaw suuf mu ne Aïcha demal ci moom <laughs> waaw mu ngi noon Sa'd ibn Hisham ibn Ammar la ko waxoon radiyallahu anhuma waaw moom jógee Basra fase soxnaam ñëw Medina bëgg baraade suuf yi mu fi am ngir dem ci xare yi rek de jënde ko li jëm ci wàllu xare ak ay matériel de guerre ak yooyook jaaseeg yooyu dem xare ji ba faatu saaba yi nag yam dajal en tout cas ñu baax ñu ne ko ba mu ñëwee Medina ñoo ko bu ko def am na nañu ko bëggoon a def jamono yenn saa mu tere leen nee na mu dikkal naa Abbas laaj ko ci witaru yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ma est-ce la laaj du ma la tegtal ku ko gën a xam sayyidatu Aisha radiyallahu anha te lu mu la wax nga ñëw wax ma loolu gisoon nañ ko fii walillahi alhamdu wal minna kon loolu dafa baax ah li ngeen ma yaakaare de loolu manuma ko wala jàppandiwul waaye amaana diw moom il est qualifié pour ça parce xam na lu jëm ci wàllu ingénierie de nangam yu ngeen cookaan ma bon man loolu laa def waaye moom moo ma ci gën a kii ko côté bii ngeen kii précisément moom moo ko gën a xam voilà comme lu mel noon loolu dafa am solo waaw léegi kon Seydina Nuux kon mu ne leen dem leen ci Nuux alayhi salaatu wassalaam idhabu ila ghayri dem leen ci keneen keneen kan idhabu ila Nuux dem leen ci Nuux alayhi salaatu wassalaam fa ya'tuuna amul taxawaalu parce que li ñuy daj fii moom seconde bu nekk ay coono yu bari la yu replus la ñu dikkal Seydina Nuux alayhi salaam alhamdulillah fa yaquluuna ñu ne ko Nuux yow Seydina Nuux anta awwalu rusul ila al ard yow yaay ci njëkk ku ñu ci kaw suuf <laughs> loolu borom bi wax na ci lu bari ci alquran waaw mooy Seydina Nuux mooy moom la yàlla yónni min qabl waaw lu jiitu saxa mooy kii yim doon wax quoi euh, alquran day nettali ay ay ay ay ay ay ay kii euh, ay ay ay ay ay ay yoneen ne wa nuuhan id naada min qabl lu jiitu ak wa in yukadibuka bu dee yow yeneen saa saam sa suuratul hajj ñu lay weddi faqat kaddabat qablahum qawmu nuuhin wa aadun wa samuud wa qawmu ibrahima wa qawmu luut wa asxaabu madyana wa kuddiba muusaa fa amlaytu lilkaafiriina summa axadtuhum fa kayfa kaana nakiir waaw ngir wan gisoo succession bi moom lay tàmbale bu dee dañ lay weddi ci li nga leen woo jële ci jóge ci man sa boroom xamal ne du yow lañ njëkk a weddi faqad kaddabat ji weetu woon na dëgg-dëgg ñu weddi woon qablahum lu jiitu waa Quraysh ñi weddi woon na avant ñoom qawmu Nuux waa kër Seydina Nuux wa Aad waa kër Seydina Aad Huud wa Samuud waa kër Seydina Saalih wa qawmu Ibrahim Seydina Ibrahim wa qawmu Luut waa kër Seydina Luut wa ashaabu Madyan waa kër Seydina Shuayb ha wa kutiba Muusaa weddi noon nañ mu Seydina Muusaa alayhi salaatu wa salaam waaw waaw kon eh, Seydina Nuux moo njëkk ku ñu yónni ci lan ci ay nit ñuy bokkaale mais c'est pas le premier ku ñu yónni ah sinon sëy na Adam ñëpp xam nañ ne moom yonent la <laughs> mais yonent ci njabootam la woon te ñooñu kenn nekk ci woon yéefér Haabil ak nekku ñoon euh, euh, euh, ay ay ay ay ñoom ñëpp ay julli la ñoona ah. voilà loolu la sauf que ñooñ yonent yooyu ak ñoom sëy naa Chiis doomu sëy Adam yooyu amoon nañu yonent yoo xamante ne ñoom alayhimu salaam ñi ay jullit lañ bàkkaar yu mag lañ doon nekk borom bi di yónni ay yonent ngir ñu génn ci loolu mais Seydina Nuux alayhi salaam mooy ki ñu yónni ñoo xamante ne nii dañuy bokkaale yàlla ci kaw suuf waaw waaw inna arsalna nuuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an yatiyahum adabun alim mooy loolu la moo tax ñu ne ko yow yaay ki njëkk ku ñu yónni waaw yow yaay ki njëkk ku ñu yónni ci nit ñi waaw il léegi kon mu ne waqad sammaaka allahu anta awwalu rusuli ila al ard yow la njëkk yónni ci ay nit ñoo xam ne prophète ku envoyé ci kaw suuf waaw wa allahu alayka salaamu alayhi wa salaatu wa salaam <laughs> ba pare boroom ba sa boroom tuddee la gis nga saa bu ñëwee rek ku nekk dañ koy wax yu yu yi nga xam ne moom lañ xam ci moom allah boroom bi daal di koy tuddee waaw allah ba pare boroom bi daal di lay tuddee abdan shakuro jaam boo xam ne canta akoonu boroom bi la du li ko xéewal li bi defal kese lay sant mais lépp xéewal bu borom bi feeñal da sant bu mu xam ak mu ñàkk xam waaw <laughs> te lool suuratul Israa la wax ca njaal biin ba aaya trois zurriyata man hamalna ma'a Nuuh innahu kaana abdan shakuura mu ne xeet wi hmm? descendance u lañan lañ fan lañ jóge ña nga xam ne ñoom lañ yenoon ca gaal Seydina Nuux ga alayhi salaatu wassalaam ba muy doon defar ñoñ ña ñëw ñoñam ya ko weddi woon ñëw di ko saboté waaw boroom bi ne innahu dëgg-dëggoom Seydina Nuux kaana nekkoon na abdan jaam shakuran cantaakoonu boroomam ñu fàttali ko loolee waaw alaa tara ilaa ma nahnu fii waa Seydina Nuux xanaa gisoo ñun coono yi nga xam ne moom la ñu nekke mettit yi nga xam ne weñso yi nga xam ne moom la ñu nekke li ñu jote ci ay ay ay ay ay ay tartar ala tashfa'u lana ila rabbik ah ndax doo dem bokk ci sa borom ñaanal ñu intercession ah doo dem ñaanal ñu borom bi tabaaraka wa taala def intermédiaire dox suñu digganteeg moom ngir dem wax ngir mu daal di ñuy teggil lii nga xam ne moom la ñu nekk ci ay weñ soo ki coonoo ki mettit yaqulu mu tontu leen ne inna rabbi saa boroom de ghadiba mer na al yawma ghadaban comme sayyidina adam rek alayhi salaam lam yaghdab qablahu mithla masula mer lu jiitu bés bii lu mel ni meram gi wala dar walan te mukk yaghdaba muy merati ba'dahu ginnaaw mithla wala yaghdab ba'dahu mithla te jamais jamais jamais au plus grand jamais borom bi ginnaaw bés bii muy merati mer gu mel nii wa innahu te bi tabaraka te moom borom bi tabaraka wa taala waaw yardaba ba'dahu mithla wa qad kanat lii daawa mu ne taman amoon naa gennu ñaan goo xam ne boroom bi daawawtu biha ala qawmi borom bi daf ma koo mayoon de ñaan goo xam ne ñaan la goo xam ne lu ma ci ñaan mu nangu comme ni mu ko defalee yonent yu nekk ay ñaan yu bari la waaye daa am yu ci gën a man màgg waaw yoo xamante ne nii moom duur mu daanu la moom <laughs> ku ko ci ñaan day dal man nag damaa jëloon sama ñaan googee nekkoon bi nga xam ne moo ci gën mag màgg dama ko ñaan yàlla samay kaw ñoñ waaw mu ngi leen di fàttali ca saaram ba waqaala nuuxun rabbi laa tadar alal ardi minal kaafiriina dayyaaraa innaka in tadarhum yudilluu cibaadaka walaa yaliduu illaa faajiran kaffaaraa. voilà ñaan ji la mooy nee na man damaa ñaanoon ne rabbi eh, saa borom laa tadar waqaala nuuxun nuux nee na ñaan. waaw ndax daa dem ba xam ne ñii moom comme que borom bi moo ko wax ca suuratu Yunus ne ko xamal ne dootul gëm ànd ak yow illaa man qad aman loolu ñu doon a gëm mu xam ne kon problème bi kon ñii kon borom bi tëj na seeni xol leerul islam mënatu fee dugg te kon danger bi fi nekk mooy kon ñi jot a gëm ak ni ñu tuutee ñii fitnaal leen ñu génn ci liñ ne kon nag la priorité. mooy ñi gën a gëm nan def ba borom bi ñoom ñu rest ci ngëm yàlla gi léegi nag kon borom bi mu ñaan nag waaw ne borom bi kon laa tazar ala ardi kon kon noonu la kay bul bàyyi ci kaw suuf minal kaafiriina ci yéefir yi day kenn buub leen ñoom ñëpp daal leen falak ndax boo leen fi bàyyee innaka in tadaru boo leen fi bàyyi yudillu ibadak loolu mooy mooy conséquence loolu mooy li ñuy ragal ci ñoom mooy dañuy daj daj eh, mooy kenn ñu ne influence ay kenn man manuma influence da ngay wax loola soob rek da ngaa wax li nga yaakaar boo leen bi bàyyee yudillu ibadaka dañuy sànk sa jaami de te walaa yàlla duuta comme que nee nga ma ñoom kenn dootu ci gëm ak lépp luñ mën a jur mënatuñoo gëm ñoom duñu jur illaa faajara du du ab kaccoor kafaara aji weddi waa koonu yàlla mu ne nag sama ñaan googu la ma yàlla ma yoon man nag dama koo ñaan ci sama kaw misil <laughs> loolu nag misil la misil boo xam ne borom bi dama koo mayoon du du du man nag samay ñoñ laa ko ñoom laa ko ñaan seen kaw kon nag nafsi nafsi nafsi waay waay sama bopp moom laa tal sama bopp isabu ila ghayri dem ñeen ci keneen ku dul man gis nga <laughs> moom itam mu def la seyna adam alayhi salatu wassalam idhabu ila ibrahim dem leen ci seydina wa mawlana ibrahimul xalil waaw <laughs> alayhi salatu ridwanul jalil alayhi salawatul jalil fa yatuna ibrahim ah gaa yi dikkal nag seydina wa mawlana ibrahimul xalil wa allah alayhi salaatu wassalaam fa yaquluuna ñu ne ko yaa ibrahimu ay way ibrahim <laughs> waaw yaa ibrahimu ay way yow ibrahim alayka salaatu wassalaam anta nabiyullahi yow yaay yónnentub yàlla ki yàlla soloor yónnentub yàlla wa xaliiluhu te yaay xaritu yàlla waay min ahlil ardi ci waa suuf waaw waaw seyna ibrahim mooy nabiyullah waaw Allah xanaa boroom bi waxu ko woon hein seyna ibrahim keroog ci suuratu maryam alayhi salaatu wassalaam te rasuul bu nekk nabi ga en temps waaw borom bi waxu ko woon waaw ne yow Ibrahim aleyka salaatu wassalaam <laughs> euh, mooy bi nga xam ne ci ko doon wax mu ne ko waaw euh, ci suuratu Maryam euh, nan la ko waxatee woon mooy ba muy wax rek di wax euh, wazkur fil kitaab Ismaa'ila avant boobu euh, bi ma seyna Ibrahim wazkur fil kitaab Ibrahima ka innahu kaana siddiqan nabiyya voilà <laughs> foofu la fàttalekul ci téere bi tuddal ma ci téere bi di alquran sama jaam ba nga xam ne mooy Ibrahim alayhi salaatu wassalaam innahu dëgg-dëgg moom kaana nekkoon na siddiqan dëggug boroomam yonent la woon kon nag ñu ne ko yow yaay nabiyullah anta nabiyullah waaw waaye wa xalilu yow yaay li nga xamante ni yaay xaritu yàlla ñu ngi koy fàttali la ko boroom ba la boroom ba wax ne wattaxada allahu ibrahima xalila waaw waman ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima haniifa wattakhadha allahu ibrahima khaliila allah ca suuratu Nisaa aaya 125 borom bi ne ana kan kenn ginu rafet rafet soobuwaay ki nga xamante ne dafa wommatu léppum ngir yàlla ba pare dëgg rek di rafetal ngir yàlla di def lépp ngir yàlla ba pare mu topp yoonu tëraliinu Seydina Ibrahim bi nga xam ne xaniif la woon dafa jéngoo lépp jublu ci boromam mu ne wattaxada Allah te borom bi jàppe ne Ibrahima Seydina Ibrahim moo mën a xaliilaa def ko xarit waaw alayhi salaatu wassalaam ñu fàttali ko lool anta nabiyullah wa xaliluhu min ahli al ard yaay xaritam ci waa suuf waay waay ishfa lana ila rabbik ñu ngi lay ñaan nga dem tinul ñu waay waay demal lu sa borom ngir mu génn ñu ci ala tara ila ma nahnu fii ndax gisuloo ndax dalaa wump li nga xam ne moom la ñu nekke waaye ci tartar ci weñ soo ci ay mettit yi nga xamante ne nii moom moo ñaa dal allah xanaa loolu loolu moom xanaa daf laa daf laa daf dañ koo gisul allah léegi nag mu tontu leen fa yaqulu mu ne leen lahum inna rabbi comme li ñuy wax gis nga saa borom tabaraka wa sama borom qad ghadiba al yawm mer na tey ghadaban mer goo xam ne lam yaghdab qablahu misla masula mer lu ko jiitu woon mukk waan tey jëm ci kanam ginnaawam du mukk yaghdaba du merati mukk ba'dahu ginnaaw tey bésub tey mislawu gu mel ni meram tayam gi wa inni taman kuntu kadabtu thalatha kadabat taman am na wax yoo xamante ne nii yu ma masoon a wax yoo xamante ne ah man dama koo masoon a wax waaw yoo xamante ne ci biti ñama doon waxal nañu jàpp ne du dëgg waaye moom mu jàppe ko noonu waaye wallahi wallah allahu ya'lam billahi kene loolu nekkuloon loo xam ne moom lañu ñu xame ñun li nga xam ne moom la ñu xame mooy wax ju wuteeg lu dem ni mu demee haasha humul anbiya waaw waaw wallahi wallahi borom bi xam na ne wute naag ñun li ñu xame ne li ñuy xame wax ju amul waaw léegi loolu mooy lan ah mooy lan léegi nañ taxaw ci loolu mooy loolu yëpp yonent bi saa saam jàngal nañu ko wax nañu ko benn bi mooy keroog bi nga xam ne ci la nekk ca Babylone waaw Babylone di Babil waaw ay ñoñam ne ko hé bi <laughs> ñu dem seen feetu caaxaan yooyu rek ñu doon defal seen hôtel yi seen yàlla yi waaw euh, léegi ne ko ñu dem mu ne doo man inni saqim quoi man damaa feebar ci mooy premièrement inni saqim googu ne leen damaa feebar ca mu ngi ko doon wax ci euh, suuratu Saaffaat waaw ca suuratu Saaffaat Seydina Ibrahim al-Xaliil mu ne leen bim ne il qo mooy wa inna min shi'atihi la wa inna min shi'atihi la Ibrahim id jaa rabbahu biqalbin salim id qaala li abihi wa qawmihi maada tacbuduun a ifkan aalihatan duuna allahi turiiduun famaa dannukum birabbil aalamiin fanadara nadratan fi nnujuum faqaala innii saqiim فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون faraaga alayhim darban bilyamin fa aqbaluu ilayhi yazifuun qaala atacbuduuna maa tanxituuna wallaahu xalaqakum wa maa tacmaluun aaya yoo yële ca suuratu Saaffaat mooy le fait mu ne leen inni saqiim damaa feebar wax na dëgg waaw <laughs> Allahu akbar